comme ni nga xamante ne nii noonu la ko diggee woon tey dañuy gis ci lu gàtt ana naka lañuy aje ginnaaw bi nga xam ne gis nañ ne borom bi saar bii suuratul xaj la ko tuddee muy saar bi nga xam ne mooy suuru aj mooy asaar bi wax ci wàllu aj waa kon nag loolu yell na moos ñu xool ana naka la ñuy aje loolu nag leeral na ko ci yu bari suratul baqara ci saar bi waaye it bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ay xadiisam yoo xamante ne bi ci gën a matale mooy xadiisu al imam muslim ibn al hajjaj ak al imam abu daawud as-sijistani mbokku taalibeem rahmatullahi alayhima muy li nga xamante ne mooy melel aju yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ko ci seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhuma mook baayam yépp ay taalibe la ñoon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag nan la ñuy ayee aj lenn la mooy li nga xamante ne waxoon nañ la ne mbiru xol la laata muy nekk mbiru yaram mooy ki nga xam ne ajaratu bi mooy wala ujaaj bi aj bi ki nga xam ne moom mooy dem aj yi kooku daa am yoo xam ne moo ko war balaa dem kon nag yooyu di ko war balaa dem ñun yoo duñ ci wax dañuy wax rek nan la ñuy ajee mooy nit ki bu ñëwee lan moo njëkk mooy dafa mooy li nga xam daal ihram loolu mooy li njëkk mooy ihram nag bu ñu ko waxee mooy intention mooy yéene bi nga xam ne kii ak moom la war a am laata muy dugg ci aj ji te loolu nag fokk mu formuler ko mooy mu wax ko ci lu leer nag noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leerale dal di def ay bërëb yoo xam ne ki nga xam ne moo ñëw ngir aj waaye ki ñëw ngir umra tey aj rek la ñuy wax umra moom moo gën a simple lépp umra moom daanaka une minute man ngaa tu waa yow mooy trois cinq minutes <laughs> bu dul woon bërëb bi daa xaw a yaatu foofu tuuti cinq minutes nga umra dem sa yoon waaw loolu umra moom lu simple simple la waaw loolu moom nit ñi nag dañ ko war a xam war a xam ne lii du ko moom loolu quarante wax la lan ngay umra nga daal xam ne nii lañuy ñuy umra mu jeex nga jàpp ko kon nag ñu ya ñu gaaw kon nag mooy intention nit ki bu ñëwee yéeneen manu la weesu yi nga xam ne ay bërëb la yoo xam ne nit ki ujaaj bi mooy kii aj manu faa romb lu dul mu wax moom li mu yéene aj nag dafa am ñett ay ñetti façon aj mooy aj boo xam ne moom lañ naan xaj xajju aj boo xam ne ifraan mooy aju kese bu ñëwee di yéene mooy ne nit ki danaan man yéene naa allahumma labbayka allahumma comme que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy yonent Allah Ibrahim alayhi salatu wasalaam la borom bi waxoon yëg leen kon booy ñëw borom bi ngay wuyu léegi nag boo ñëwee nooy def mooy dama naan labbayka allahumma mooy wuyu naa la yow sama borom labbayka allahumma bu dee da ngay umra nga ne bi umra man de wuyu naa la waaye umra laa la wuyu bu dee aj nga ne labbayka allahumma bi xajjin bu dee ak benn kese ngay def mooy ifraat mooy dama yéene ak kese lay def duma def li nga xam ne mooy umra ndax loolu mooy benn façon bi kon mooy ñu wax ko mooy ifraat mooy man ak kese lay yéene wala beneen bi bi nga xam ne moo mën a nekk kii ak man koo tànn mooy tamattu mooy mu ne man damay umra ba pare après bu ma paree ba génn sama umra gi daal di dugg ci sama aj loolu lañ naan tamattu léegi nag mooy bànneexu gi ngay bànneexu ci benn voyage nga def ci ñaari jaamu yàlla muy umra ak aj mu des beneen ñetteel bi nag mooy li nga xam ne moom la naan xiraan mooy xajjul xiraan mooy xajjul xiraan mooy damay boole umra gi ak aj gi ñoom laay boole li may def jëf yi may jëf jëfu aj gi loolu mooy nekkaale jëfu umra gi ci kaw mooy umra gi lépp lu ci jëfu umra ci biir bi may aj laa ko ciy defaale kooku lañ naan xiraan léegi nag ñaar yu mujj yi ñu tudd ak xajju xiraan ku ko def kooku day obligé mu daal di tuur deret ndax lan mooy suñu borom da koo may mu daal di def liñ naan deux pierres euh, euh, une pierre deux coups mooy benn xeer la sànn daal di ciy jam ñaari picc mooy benn voyage la def loo xam ne mooy umra nit da doon voyage yi jóge dëkkam ñëw ba foofu ngir def umra kese waaw léegi borom bi may la yow nga def benn voyage def ci umra def ci aj moo xam da ngaa def umra ba pare daal di def aj wala nga def aj ngeeg umra gi nga boole seen jëf yi lii mooy façon aj yi nga xamante ne nii moom la nit ki man a tànn léegi nag bu ñëwee ci mawaqit yooyu lañ koy tuddee muy makaaniya yi nga xam ne bërëb la yoo xamante ne nii yonent bi salawaatullahi wa moom moo leen délimité fii bu fi kenn romb lu dul nga tànn ci façon aj yooyu am na nag beneen affaire boo xam ne nit koo xam ne dafa ne man sama aj man ngi ko gàll ci diw mais diw moomu il faut mu nekk koo xamante ne nii ku aj la te moom am na possibilité daal di koy gis ba xam ne lan la aje boo xam ne dafa ñëw ne ñu ne ko yow ñëw nga fi nga xam ne foofu nga war a armaale léegi yow lan mooy sa yéene nga ne man de oustaz diw wala sëriñ diw agsi na man sama yéene mooy la mu yéene bu boobaa yow da ngay obligé kooku par force mu fexee xam oustaz diw ndax dina ko gis mu leer ne dina ko gis ba xam oustaz diw moomu wala sëriñ diw moo mële ana lan la yéene bu ko defee moom lay sëriñ boobu yéene nag loolu mooy la yéene léegi nag miiqaat yi bu dee ñi nga xamante ne nii mooy ñiy jóge côté côté côté Arabie saoudite mooy non ñi côté côté côté ñi nga xam xam ne ñooy jógee fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ak ñiy nga xam ne dañuy jaar Medina ba pare daal di ziyaara yonent bi alayhi salaam door a dem Makka ñooñu bu ñuy jóge foofu ak waa Medina ak ñi nga xam ne ñoom seeni gox yi Medina la ñuy jaar ak foofu noonu di ñëw ñooñu mënuñoo romb Zul Hulayfa Zal Hulayfa foofu mooy bërëb bi nga xamante ne nit amul droit war a umra wala armal ba romb foofu te moom daal di wuy armal loolu man la nekk ndax naa lay alayhi salaam mooy ki nga xam ne moo ko délimité bu dee ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo jóge fi nga xamante ne nii mooy Afrique comme Afrique sowu jant comme ay Sénégal ak gaa yoo yëlee waaye jóge Europe occidentale ay Paris ay Fra ay France ay Italie ay yooyu gaa yooyu ñoom manuñoo jaar manuñoo ñëw bi armal bu ñu yéegee ci avion wala bateau bu ñu accès ba ñëw bërëb amuñu droit romb surtout avion yi bërëb bi nga xam ne moom lañ naan moom lañ naan al jox fa ba pare romb fa re euh, euh, te armaluñ xarnun ci benn ci façon armal yooyu bu dee ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy jóge mooy bëj mooy euh, euh, penku penku penku Arabie saoudite ñii jóge côté yoo yële ay Najd dag yooyu ñoom manuñoo jóge foofu ak réew yiy jaar foofu yépp ba jàll xarnul manazil bu ñu fa àggee foofule ab yii yépp ay turu dëkk la comme rek ñu ne jàmm gën wala mbaat mbatal loolu ay tur kese la moo fii xarnul manazil manu faa romb lu dul mu daal di armal tànn ci benn ci yiñ la wax léegi te lool da koy wax ne ah, labbayka allahumma bi hajjin wala bi umratin thumma hajj wala bi umratin wa hajjin mooy loolu le beneen bi bi nga xam ne mooy mooy beneen koo xam ne nag ñiy jógee yaman ñoom amuñu droit képp koo xam ne yaman ngay jóge walla ngay jaare yaman lu dul ne boo rombee bërëb buñ naan yalam lam boo fa rombee yow da ngaa war a nekk koo xamante ne nii war ngaa armaan waaye beneen bi nga xamante ne mooy bi mujj comme ñiy jóge ay Irak ñiy jóge ay Iran ak pays yi nga xamante ne est asiatique di jóge fële ci Asie Asie côté yooyu yële ñoom mënuñoo romb fu ñu naan zaatu lu dul ñoom ñu daal di ñoo xamante ne nii dañuy armaal kon loolu la booy armal kon wax nañ ne li ngay wax ginnaaw loolu nag mooy ci gàttal lool léegi nag nit ki bu dee armal na daa am tamit loo xam ne moom lay def yoo xam ne dañ koo sopp mooy balaa commencé armal bi day sangu bu rekkoon ne mooy mu sangu ba pare changer yéreem yi nga xam ne moom lay sol mooy yére yi nga xam ne ay kos ay yi nga xam ne dañ koo ñaw ay baylaat ay sëñ Soyibu ay yooyu mooy yooyu da koy changer ak lan sol yére yi nga xamante ne nii mooy yére armal commencé nag di talbiya naan labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak labbayka mooy wootek Seydina Ibrahim jim wax fii alayhi salaam labbayka wuyu naa la allahumma e yow sama borom labbayka wuyu naa la labbayka laa sharika lak mooy amoo kenn kuñ lay bokkaaleel labbayka wuyuuti naa la de innal hamda dëgg-dëgg mbooleen cant yi wan ni'mata ak xéewal laka yow la ñeel wal mulk ak nguur laa sharika lak amoo dara lees lay bokkaaleel loolu lay wax léegi nag bépp nag boo xam ne laata muy armal manoon naa sangu bu sangoo ba pare mën naa daggaay yoon daal di parfum daal di loolu lépp man na ko daaye nag daal di sol yére ihram taamu nañ ci mu nekk loo xamante ne nii mooy yoo xam ne day weex ngir jigéen ngir góor ñi pour jigéen ñi nag mooy lu nekk lay sol moom mën naa sol façon yére bu ko neex na nekk daal loo xam ne lu décent la mooy loo xam ne lu ñu mën a sol la te luy ëpp ñuy wër daal di lamb mooy daal di ëmb daal di muur li nga xam ne mooy awraam mu bañ a nekk tamit loo xamante ne nii day xat lool daal di wala loo xam ne ku ko séen rek xam ne di wóngale déedéet loolu kon mbir maa ngi noonu waaye it mu jublu li nga xam ne mooy xibla bi bu koy def waaye sàkku nañ mooy bu mu yenn mooy mu daal di euh, julli ñaari ràkka bu jullee bu sangoo ba pare sangu boobu nag muy sangu set boobu même ñi nga xamante ne nii dañoo am mbërëg sax dañuy sàkku ci ñoom ñu daal di koy sangu comme ni koy nent bi alayhi salaam defe woon même bu dee ku am doom foofu sangu rawatina ki nga xam ne moom dara dalu la góor ak jigéen moo ci yem bu dee nag nekkul koo xam ne julli mënula julli comme koo xam ne day gis ay mbaax kooku moom dañ koy sàkku tamit jàkku nañ ci moom mu daal di julli ñaari rakka yoo xamante ni bi ci njëkk faatiha bi ci tegu suuratul kaafiruun beneen bi mu jorewaat faatiha bi ci tegu mooy suuratul ixlaas léegi nag mbir yaa ngi noonu boo armaalee nag daa am yoo xam ne nag ci saase dañ la koy tere mooy lan nit ki manatu la bu dee ko am soxna la amatul droit même bu dee ñoo ànd di séq dara ci wàllu sëy impossible manu la nekk waaye it lépp lu jëm ci loolu la le lu koy yóbbu ci luy jëme ci loolu dafay xaraam ci moom waaye it dañuy tere góor gi muy solati yére boo xam ne dañ koo ñaw comme yiñ la wax sànq wala muy muy muy muy kaala bopp bi loolu day xaraam ci saase waaye sol ay bone ay mbaxana ay kap yooyu yëpp dañ koy xaramal ci saase sol ay gan loolu tamit dañ koy tere niqab mooy sol mooy bi nga xam dangay sol ba muur sa xar kanam bu dee ci jigéen ñi loolu yi dañ koy yoo xam ne ay jaam duñu ay ay jàmbural ay jàmbur lay nar a ñëw foofu noonu mu daal di koy wàcce loolu kese ci loolu noonu dina mën a nekk léegi nag beneen mooy li nga xamante ne nii boobu yi ñuy tere mooy nit ki mënatu watu mooy bu xasee ne labbayka allahumma xam nga ñu la waxoon sangu beeg parfum bi loolu mooy avant mais boo xasee ne labbayka ma bi umratin wala bi hajjin ba wax lool ba daal di armal kooku tere nañ la yii ñu lay wax waaye mënatoo dagg say we mënatoo maye soxna mënatoo takk soxna ku la doon ñaan sa doom doo ko fa may foofu fële naan fii fu barkeel la naa ko fu mayee déedéet loolu man da nekk xanaa boo ci génnee waaye it manoo rey ay bet mooy ay gis benn wayow benn benn ay gunóor yuy dox defuñ la dara nga rendil nga rey leen loolu dañ koy tere waaye tamit fekk ay picc nga naan da rëbb ak yooyu loolu yi dees koy tere waaye xuuf sa di di watu ak yooyu dagg say kii yooyu tamit dañ koo tere say moustache di wàññi di épilé di parfum yooyu yëpp dañu koy tere waaye jël diw diw boo xam ne dafa am euh, euh, parfum loolu yi dañ koy tere saabu boo xam ne sax dafa am parfum di xëy parfum mooy boo armaale ba pare loolu yi des koy tere kon nag mbir yaa ngi noonu ci lu gën a gàtt waaye nag am na yoo xam ne mën nañ koo may mooy koo xamante ne mooy mooy bàyyi ma yi nga xam ne dañuy gaañaate comme kaña yeeg gaa yoo yële ak le milan ak gaa yoo yële muy benn picc boo xam ne day këf ganaar yi ak yooyu ñooñu moom dara newu ci kon nag mbir yaa noonu ak yu ñoom daal kon nag affaire baa ngi noonu la kon nag affaire bi mu ngi noon kon tey fan lañ yem ci armal la ñu yem ak yi nga xam ne ci gàtt lool li ñu sopp bala ngay armal ak yi nga xam ne moom boo armalee tere nañ ko bii di ñëw ñu gis beneen ponk lii mooy ponk bu mbëkk mooy pilier bu njëkk mooy armal mooy pilier bu njëkk ci aj beneen bi di ci topp dinañ ko gis bii ñëw insha allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana